mu ngi tuddoon alqamatu alqamatu ibn mujazziz ibn al-a'war ibn ja'data ibn mu'aaz ibn atwara atwara ibn atwara ibn amr ibn mudlij al-kinaani al-mudliji eh, alqama ibn mujazziz alqama ibn mujazziz Euh, bokkoon ci waa banu mudlij laaj bi mooy ana ana kan lañ gisoon ku bokkoon ci waa mut mudlij ku siiw ku siiw ci yoonu gàddaay bi hein bi yonent bi alayhi salaatu salaam génn ak siddiquhul mukabbaru hein Seydina Siddiq radiyallahu taala an bi ñuy dem di gàddaay yi am na ku ñu dajeloon koo xam ne ci tribu bi la bokkoon indi sa ngoog boo fàttale koo waxal ma dégg bu dee boobu doyul Abu Jahlin doon na ko menacer waaw ca veeram yam commencé woon banu mudlijin inni uxaalu safihukum bu ma bu ma àggalee veer bi nag mooy kon ngeen xam ki may wax <laughs> mu tontu woon ko moom it ci ay veer waaw ne ko abaa xakamin <laughs> yow aboo xakam yow laay wax yow it waaw te lool gisoon nañ eh, yéeféer yi ci jamono yépp buñ bëggee dématérialiser benn nit waaw wala jële benn jiit cim réew dañuy fexe gëmloo population bi ne yéen kii nii défendretul seeni intérêt baaxatul ci yéen man mi nga xam ne nag ab doxandéem naa maay ñëw tànnal leen ci baax ci yéen maa leen ko fii jëleel après ngeen seet ku baax ci yéen te kooku manu ngeen fee teg ku dul koo xam ne man dinaa ci d'accord loolu la kuffaar yi def tout le temps Abu Jahl loolu la doon def di mettre en garde waa waa ñan banu mutlik ci seen kilifa gi nga xam ne information yi tukkee ci moom di ñëw ci moom mu koy yëg du information yoo xam ne yu mu nam yu ko gënal la moom waa ba abu abu jalil rawatina waa Quraysh yonent bi alayhi salaatu salaam kooku mooy kan kooku mooy kan <coughs> hein doyul beneen indice moo daje woon ak alayhi salaatu wassalaam ba mu déggee ñu naan mi atu naaq ba waa Quraysh tegee seen loterie ba seen teg ba comme ni ñuy waxe ba léegi kuffaar yi moo tax day danul kuffaar yi la la la ñoom moom laa yazaaluuna hakaza dañ du di def loolu ku ñu andil diw rançon tegal nañ la alal joo xam ne ku ñu jox ay information ci moom tegal nañ la alal waaw ngir ñi nga xam ne looloo leen di jënd alal leen di jënd fu ñu man di toog ñu ñu yoole waa ji waaw teg nañ trois millions pour ku ñu indil ku ñu jox information ci suñu ennemi numéro un wala ennemi sàngam waaw te lu bari ay jullit lay doon walla iyaazu billaah léegi eh, waa Quraysh ne woon mi atu naaqa ku ñu indil Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mort ou moom daal sawaay mu ngi dund walla faatu na ku ñu ko kii rek yow am nga mi atu naaqa te mi atu naaqa oh alal ju baree ngoog saa giléem moom nag saa giléem yooyu woo ko yëkkati woon mu nekk fanaan mi atu naaqa mi atu naaqa mi atu naaqa saa ah, giléem caay way saa giléem bu ma ci dajee bu ma ko bu ma ci tegee sama loxo saa mbir dina baax waaw ba gaay ñëw ne ñun de fekk ko ci pénc mi ci waa banu mudlij gaa yi jóge ko te tafes ne ñoom gis na ñaari nit waaw seen nañu ñaari nit fu sori ñett walla ñaar ñuy dem mu ne déet nee na ma xam ne ñoom la waaye ma fexe gëmloo gaa yi ne leen nag waa ji ne ko non non non ay ñii lañ rek ay nit lañ woon yu réer la seen gëléem gu réer ñu dem di ko seeti ñooñ kese la du ñeneen kooku kon mooy kan ana indice doy na bu dee loolu doyul mooy ka nga xamante ne nii ba mu ñëwee di jege yonent bi aleyhi salaatu salaam fas wi dafa suux mooy dafa suux tànk fas wi dafa suux dugg ci biir suuf si waaw mënatu la mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam xam naa yow la boo ma bàyyee ñu bàyyi ko mu essayer bu finalement mu ne boo ma bàyyee ma ma taxaw ci yoon wi waa Quraysh ku ma gis mu nar a jaar fii ma ne ko du fii jaaral feneen. kooku mooy kan yaakaar naa indice yi doy na de kon mën nañoo wax kan mooy kan mooy sayyiduna suraaqa suraaqatu ibnu maalikin al mudliji muy suraaqa ibnu maalik al mudliji muy sayyidina suraaqa ibnu maalik al mudliji waaw alkinaani al mudliji nekkoon sayyidu waa banu mudlij voilà <laughs> voilà kii nag ci ñoom la bokk alqama ibn mujazziz al mudliji te baayam euh, al mudliji bi euh, en mooy ki nga xam ne moom moom moom baayam baayam kii la woon mooy taafa boobu mooy ñu mën a xam trace yooyu moom nga xam ne euh, euh, euh, yonent bi aleyhi salaam moom la doon wax naan kii <coughs> lu ma bëggoon a wax sax mooy mooy xaaif bi nga xam ne dañoo xamoon nag trace moom moo xooloon ci tànku Seydina xool tànku Seydina Zayd na Haarisa ak Seydina Usaama fekk ñu ñu sangu tëdd ci benn dañu tëdd sangoo benn benn benn benn mbalaan al al Mujaziz mi Mujaziz ibn euh, euh, ibn Awar di bàyyu Alqama mi mu gis leen dafa gis tànk yi te te ñoom ñaar dañoo niroowuloon dañ naan kii dafa ñuuloon kii weex waaw Seydina Usaama dafa dafa dafa tendron vers ñuul Seyna euh, nu mu tudd ki ci des baay bi alhamdulilah di Seyna Zayd ibn Haarisa moom weex ba moo tax naafiqi doon wax naan oh oh ay moo Usaama mii ngeen naan kii mooy baayam waxu ngeen li xew de léegi nag moom mii mooy dañu xamoon ay traces moom laa ne woon ne dafa mooy nit ñi nga xam ne gis nga buñ empreinte ek mooy voilà mooy mooy xam-xamu empreinte lañ ay gis nga bu ñëwoon Paris Paris gis ci mbedd Aubervilliers yi quartier yooyu noonu ci ci ci banlieue parisienne bi ñu gis fa benn marque tànk ci suuf nii ab tànk bu ku waay jéggi ñu gis ko fa hein wala dëkkub alpulaar ya mooy fanati sax fan ci Paris côté yooyu fàtte naa ko <laughs> ñu gis ko tànku trasu tànk kenn nii mu dëgg ci suuf si ñu xool ko romb dem seen yoon bu ñu demoon Fuuta Fuuta Fuuta gisaat tànk boobu gis fa trace dinañ ne tànk bii moom laa ma sa gis France tellement gars yi gars dañ cee ay c'était rare ñu juum ak may lañ ci amoon bàyyam nag di Mujaziz moom moo fekkoon te mu ngi ci Sahih euh, imaamul Buxaari yi solo na loolu ah yonent bi aleyhi salaatu bi dafa gis dafa gis di bàyyoo Alqama mi dafa romb kon dafa gis Seydina Usaama ak Seydina bàyyi ji di Zayd ibn Haarisa tëdd sangu seen tànk yi di feeñ ñu roowuñ mais mu ne tànk yii de tànk yi ci tànk yi lañuy jóge yonent bi aleyhi salaatu kontaan voilà yonent bi aleyhi salaatu salaam di kontaan jëm wax ko sayyidina sayyidatuna Aïsha radiyallahu ta'ala anha <laughs> inna ba'd hadhihi al limin la min mu ne ta nga ndëggu tànk yi ma gis yenn yi ci yee lañ jóge mooy kii mooy bàyyi kii même bu dee ne niroowuñ couleur loolu moom xam naa ko man mujazziz ndax li ma xam empreinte xool rek laa ci gis <laughs> waaw léegi <laughs> yonent ba ne sa kontaan parce que li naafiq yi doon wax dem wax ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha naan ko xanaa gisoo al mudliji mujazzizin al liggéey mi waaw mu ne ko lal la moom de dafa robb dafa fekk Usaama ak Zayd ak Usaama di nelaw seen tànk yi feeñ mu ne tànk yi ci tànk yi la jóge kontaan moom sallallahu alayhi waaw ndax ñoon ñooy ñaari soppeem yi naafiq yi di di wax wax yi ñaaw yooyu ci ñoom waaw di soulever yenn doute wal iyaadu billah waaye kadhalika nifaaq na ak naafiq noonu lay melta saa su ne léegi euh, <laughs> moo tax moom baayam saxaaba la de mooy mujaziz moo alqama saxaaba la mujaziz saxaaba la muy saxaabi ibnu saxaabi moom nag Mujaziz ibn Alqama ibn Mujaziz doom ji al-Kinani al-Mudliji radiyallahu anhuma moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónni sariya boo xamante ne nii imaamu Ahmad daal dina koy solo ak imaamu ibnu maaja na ko noon imaamul aima ibnu xuzayma ak imaam alxaakim muy xadiis boo xam ne seydna abi said alxudri radiallahu taala anhu wa ardah moo ko solo seydna abu said alxudri gis nga nag affaire bii jàppal bu baax gis nga sariya bi déglul bu baax sariya bi déglul bu baax parce que sariya bi dafa am wuute ci sariya bi parce que dafa am ñu ne expédition bi armée bi yonent bi alei satu salaam yónni mooy sariya bu Seydina Abdallah ibn Xudaafa ba ñu fi tuddoon te tuddoon nañ bañ doon def tarjamaam ca lettre ya moom mi yóbbu woon lettre yi Kisra ba jox ko euh, euh, euh, yóbbu ko Bahrain ngir amirul Bahrain jox ko Kisra ibn Hurmuz waaw ba ñuy def tarjama moom Abdallah ibn Hudhafa radiyallahu anhu Seydina Abdallah ibn Hudhafa gisoon nañu tuddoon nañu sariya bi sariya bi nag kon liñ la wax moo ci kii dane xoola imaam al Buxaari lim def moo imaam al Buxaari yi ku yéeme la xoolal ci kitaabul Maghaazi rahmatullah aley mu ne baabu sariyati Abdillahi ibn Hudhaafa as-Sahmi wa Alqamata ibn Mujaziz al-Mudliji wa yuqaalu innahaa sariyatu al-Ansaari mu ne baabun bu la neexee baabun boo ne baabun sariyatu sariyatu abdullah boo ne baabu nag sariyati loolu yàggoon nañ ci leeral yu mel noonu kon mu ne buntub bi wax ci expédition bu seydna abdallah ibnu xudaafa as-sahmi wa ak alqama ibnu mujazziz ak alqama ibnu mujazziz mi al mudliji bokkoon ci waa banu mudliji radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne wayu xaalu waaye nee nañu innaha sariya bi sariyatul ansaar mooy sariya koo xam ne ci wàll ansaar la bokkoon xoolal imaamul Buxaari rek ni mu yéemee déglul déglul déglul déglul déglul rek li mu wax benn xadis kese la mu ne nu Musarhab qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Abdul Waaxid qaala mu ne xaddatana al-A'mashu qaala xaddatani Sa'd ibn Sa'd ibn Ubayda ibn Abi Abdirrahman an Ali radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala Allah non imaamul Buxaari moom imaamul Buxaari ah ku yéeme la mu ne ba'atha kon xadiis bi jaar Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu ne ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sariyatan fasta'mala rajulan min al-ansaar wa amarahum an yuti'uhu fa ghadiba fa qaala alaysa amrukum alaysa amarakum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an tuti'uuni qaaluu balaa qaala fajmi'uu lii hataban fajama'uu fa qaala awqiduu naaran fa awqaduuhaa fa qaala udxuluuhaa fa hammuu wa ja'ala ba'duhum yumsiku ba'dan wa yaquuluuna fararnaa ilaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min annaar fama zaalu xatta xamidat annaaru wa sakana ghadabuhu fa balagha an-nabiyyu fa balagha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa qaala law daxaluuhaa maa xarajuu minhaa ilaa yawmi al-qiyaama wat-taa'atu fil ma'ruuf Allah léegi nag imaamul Buxaari nag daal di koy wéer foofu dem mooy lii la <laughs> léegi mooy demal gëstu mooy yow demal gëstu ji <laughs> non parce que en fait le que mu ne mu ne sariyatu Abdullah ibn Hudhafa lii baabu buntu sariyatu Abdullah ibn Hudhafa wa Alqama ak Mujazziz al-Mudliji radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne wa yuqaalu nee nañ nag innaha sariyatu ansaari lii sariyatu ansaari la xoola mu ne xaddatanaa kon ki ko nettali bu ñu waxee càll musaddad ibn musarhad qaala mu ne xaddatanaa abdulwahid mu abdulwahid ibn ziyad qaala mu ne xaddatanaa al amash al amash xam nañ ko sulayman ibn miran alkaahili al amash qaala mu ne xaddatani sa'd ibn ubayda ibn abi abdirahman hmm? an ali abi abdirahman assulami mu jële seydna ali radiyallahu anhu mu ne ba'atha an-nabi sallallahu sariya mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yónni benn sariya wastaamala rajulan min al mu def sariya ba ku ko jiite benn waay la ci wàll ansaar mel ni nga am ne imaamul moom naka lay soloo lii ba pare naan wa yuqaalu mooy moom yuqaalu parce que yuqaalu li muy sous-entendre mooy mbir mi wéru mooy mbir mi euh, wax jooju mooy liñ naan siixatu tamrid te lool muhaddis rawatina amirul mu'minin fil hadith bu waxee lool mooy ne yow gis nga mooy dalay wan ne fii gis nga même hadith bii nii dafa am wuute ci biir hadith bi anak sariya bi boroom xam-xam ci seen bopp dañoo wuute sariya bi kan moo ko jiite woon waaw moo tax mu ko ne sariyatu Abdullah ibn Hudhafa te suuratu bi muy def suuratu tafsiru suuratu ah, kii suuratu nisaa wax na fa waaw imaamul Buxaari imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mais non koy def suñu sëriñoo koy def akbar allahu lu ne nga fay dégg lii ci xeeti xam-xam buy buy buy rot xon naa la nanga ko siwar de loolu de boobu loo mën a babaal te jàng loolu laa wax su yibril xadiis yonent bi aleyhi salaatu caaxaan yi moom bu ci ne de jamais yow la imaamul Buxaari raxmatullah aleyhi li wax eh, ci suurat ci ci bi muy tafsiir suuratun nisaa mu ne baabu parce que pour pour wax la ne le fait que mu ne sariyatu mu dogu fii ne sariyatu abdul baabu sariyatu abdullah ibn xudaafa wa alqama mooy sariya bi kon mooy bu kan la abdullah ibn xudaafa ak kan as-sahmi ak alqama ibn mujaziz ne waaye nee nañ bool ansaar yi la ci suuratu tafsir kitaabu tafsir baabu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum topp leen aaya 59 bi ci suuratu nisa mu ne topp leen bunta ngi topp leen buur yàlla ne topp leen allah buur yàlla war a rasuula te na ngeen topp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ulil amri minkum ak ñi nga xam ne ñooy ulul amri minkum loolu xam nga boroom xam-xam yi dañ ci wuti am na ñu ne ñoom ulul amri minkum mooy saxaaba yi radiyallahu am ñu ne ñooy boroom xam-xam yi am ñu ne mooy njiit yi rek mooy njiit yi mooy njiitu jullit ñi bu ñu leen jiitee mais yooyu yépp ci dugg ñii ne ñooy boroom xam-xam yi ñooy boroom xam-xam yi waaw mais ñooñ ñépp dugg nañ ci insha allah léegi euh, foofu mu ne hein xoolal mu ne xaddatanaa sadaqatu bnu alfadl qaala axbaranaa xajjaaju bnu muhammad an ibni jurayj an ya'la bnu muslim an saciid bnu jubayr an ibni abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa atii'u allaha wa atii'u rasuula qaal nazalat fi abdillah ibn xudaafa ibn qays ibn adi id ba'athahu an-nabi fi sariya allah après imaam al-Buxaari yemale foofu affaire bi daal di dem indiwaat beneen bunt baabu falaa wa rabbika laa yu'minuun xatta yuxakkimuuka fii maa shajara baynahum daanal <laughs> suñu sëriñ naan c'est que imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi dala day day ñaw day ñawloo xelu taalibe day ñawloo sa xel da koy daas waaw mooy non moom moom ku tàyyel doo ko topp non xam-xam waaw <laughs> li Yahya ibn Abi Kathir doon wax rahmatullah alayhi la yustata'u al-ilm bi rahati al-jism waaw xam-xam kenn du ko daj ci yaram wu nooy waaw féexu yaram bëgg lu nooy dara lépp yi sedd saa su ne doo sonn jamais loolu moom ku ko kooku na leen leer ne kooku moom bu ngeen di lim di miser ci ñuy war a nekk boroom xam-xam ëllëg koo gis mu mel noonu bul miser ci moom de booy miser ci moom miser nga ci ëkk waaw ne dara du ko doon waaw koo xam ne moom moom moom moom moom moom moom lu woyof kese bëggul di sonn di ñawalam xelam sax di xalaat yu bari sax bu koo def waaw <laughs> xoola kon fii mu ne xaddatanaa sadaqa ibnu al-Fadl mu ne Sadaqatu ibnu al-Fadl moo ñu nettali qaala mu ne axbaranaa Hajjaaj ibnu Muhammad an ibnu Jurayj ibnu Jurayj an Ya'la mu jële ci Ya'la ibnu Muslim an Sa'iid ibnu Jubayr taalib imaam Abdullah ibnu Abbaas an ibnu Abbaas jële ci Sëriñ ibnu Abbaas radiyallahu atii'u llaah ci aaya bi naan atii'u llaah topp leen buur Yàlla atii'u rasuula topp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ulil amri minkum ak ñi nga xam ne ñooy ñi yor mbir yi ci yéen mu ne qaala seydna abdullah ibn abbas de nee na nazalat aay bi dafa wàcc fii abdullah ibn xudaafa ibn qays ibn adi id ba'athahu allah euh, annabi sallallahu alayhi wa sallam fii sariya dafa wàcc seydna abdullah ibn xudaafa ibn qays ibn adi as-sahmi bi nga xam ne ci la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónni ci sariya waaw muy sariya bi muy sariya bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon leen wax naan innama taa fi ma'ruf kon mooy imaam al te imaam Muslim it soloo na ci saxiixay ni moom soloo na ko këne Seydina Abdullah ibn ne loolu dafa wàcc Seydina Abdullah ibn Xudaafa ba ko yónnee ci sariya boobu moo tax imaam al Buxaari xam na ne yonent bi aleyhi salaatu salaam yónni ne Seydina Abdullah ibn Xudaafa ci sariya boo xam ne wér na ci moom xam na ne bu wér la moom ci moom soloo na waaw même bu dee duggul ci détail bi këne Seydina Abdullah ibn Abbas nee na boobu la ci moom la eh, ndax après xam nga jëlaan wa in tanaza'tum fi amrin fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila rasul mooy bu ngeen mooy topp leen suñu buur yàlla topp leen eh, wa ati'u ar wa ulil amri minkum waaye bu ngeen wutee ci mbiru sharia bi nag mooy seen njiit yooyu bu ñëwee ba mooy du topp aveuglement ah ah non loolu waxoon nañ ko bu baax taxawoon nañ ci yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna bi ñu newee ci suuratu bi ñuy gis bokk euh, tarjama kan Seydina Abdallah ibn Hudhafa taxawoon nañ ci yaataloon na ko walillahi alhamdu wal du topp aveuglement mukk waaw mooy topp leen leen. yonent bi suñu boroom ak yonent ak su topp leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala topp leen yonent bi alayhi salaam loolu mooy moom ala sama wa taa mooy lu ñu digle noonu la waaw parce que yonent bi alayhi salaam dafa infaillible dafa infaillible ndax bu faillible kon suñu boroom du ñu topploo koo xam ne dafa faillible dafa infaillible moo tax mu nañu laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana ba pare mu nañu atiu allah wa atiu rasul wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen koy topp dig ji gindeeku kon kooku mënuñu koo topp muy defi erreur loolu man na ne loolu manu la ne moo tax dafa dafa perf mooy mooy dafa mooy perfection mooy mooy perfection moom moom moom moom moo tax ñuy wax léegi nag mooy l'homme parfait l'homme parfait la personne parfaite bu mat alkaamil ki mat ki sëkk sëkk mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon moom topp ko amul ay kii de ay deuxième ak bon on va voir non wallahi laa gaa yi mu ne woon laa yu'minuuna hatta yuhakkimuuka falaa wa rabbika falaa waatu falaa wa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum falaa daq naa man borom bi wa rabbuka te wat naa ko ci sa borom mooy secret boobu ci yonent ma lay saab-saab la ko suñu borom def laa yu'minuuna ngëmu gaa yi duñu gëm mukk xattaa lu dul yuhakkimu ko ñu lay atteloo fiimaa shajara baynahum bu ñu amee ay problème seen diggante ay différend duñu dem ci tribunal euh, civil beeg laïc bi naan fa la ñuy àttewoo wala ayaazu billah ñaata miraas nga gis gaa yi xañ ko lislaam la imaam Mor Mbay doon wax xafidahullah euh, mu koy wax dégg naa ko ci euh, bi ko Oustaz Dame invité mu doon wax ci wàllu miraas yi waaw euh, xafidahumallah mu naan gaa yi da gis ñoo xam ne dañuy miraas mi day ñëw ñu xañ ko lislaam yóbbu ko ci tribunal yi parce lan yow jàpp nga ne l'islam lim la jox dafa néew wala iyaazu billah borom bi subhaanahu wa taala sédd la nga nekk non non borom bi dafa néew lim ma sédd jubut parce que dafa tuuti loolu lay tekki léegi man dañuy jël miraas mi yóbbu ko tribunal foofu bu ñu ko fa àttee dinaa am lu ëpp li ma l'islam jox wala iyaazu billah te wallahi alladi laa ilaha ñoom ñooñu xam nañ ci dara ñoom al al imam Mor Mbaye ñiy toppatoo loolu nga xam ne ci wàllu mooy dañ koy jooytu dañ koy jooytu saa su ne fam yoo xamante ne nii alalu àddina jaral na leen ñu xotti alquran mooy lan ñu dóor ci croix atte wóole li ñu dóor ci croix parce que lan suñu intérêt moo taxaw waaw bu ñu demee ci tribunal bi fa la ñuy ëppalee li ñuy am te loolu ñuy am lan la leen di jariñ lan la leen di jariñ après même bu leen ko tribunal bi joxe ah kon falaa wa rabbika déet falaa mukk wa rabbika wat naa ko ci sa borom man borom bi subhaanahu wa laa yu laa la laa yu'minuuna yu xakki ñu pare ah ngir àtte loolu loolu mooy yonent bi aleyhi salaatu mu ngi fi ba léegi lim doon àtte woo mu ngi fi mu ngi alquran ak sunna sallallahu loolu la de mooy wa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah na ngeen ko delloo suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ah loolu la leen wax <laughs> léegi loolu loolu moo doon lan en fait suñu boroom dañu topp leen buur yàlla topp leen yonent mi alayhi salaatu salaam ñoom seen topp amul amul sikki sàkk amul maa ndax liñ ma digal lool la yaa ayyuha alladina amanu atiu llah wa atiu rasula topp leen buur yàlla waaw topp leen ndawam bi subhaana sallallahu alayhi wa sallam wa ulil amri minkum nag mooy ñooñu nag foofu la mbir mi ne foofu la wa in tanaza'tum amee mooy bu dee ne ñooñu noonu da leen topp waaw mooy fekk mbir mi mu ngi leer waaw fekk mu ngi leer ñu ngi leen di digal ci loo xamante ni loolu la leen suñu borom digal loolu la leen yonent mi alayhi salaatu salaam digal te boobaa ñoom seenu digal du dara dul ay haut kese lañ mais ñoom du ñoom ñooy source ndigal li kon topp leen ci kaw loolu mooy topp gi ngay topp buur yàlla subhaanahu wa taala mooy topp gi ngay topp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mais nag boo leen mooyee ñu lay wax lu leer loo xam ne ci alquran ak sunna la teg nga bañ ko mooy boobu dangaa mooy suñu boroom subhaanahu wa danga mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy leen ñoom waaw mooy nag bu dee nag mbir mi dafa lënt àtte bu lënt la moo taxaw ulul amri wax mooy bu boobaa dañuy dellu surtout bu dee ñi ko firee njiit njiit yi njiitu àddina yi ñuy jiitee affaire politique beeg yooyu waaw nga xam ne ku mel ni imaam Shafi'i dafa nootal loolu parce que waa Quraysh ñii nii gars yi ñoom euh, ñoom loolu lañ xamoon ci topp quoi même bu dee ne yépp mën na cee dugg ulama yi surtout waaw ulama yi al amilin ñi nga xam ne ñoom ñooy warasatu al anbiya mooy ñoom ñoom mooy ñoom ñu lay wax sax ci yonent ma lay saa saa lañ lay delloo ñoom moom duñ la delloo ci kenn buñ la delloowee naan la diw nee na mooy diw dama fekk muy rapporter lu yonent ma aleyhi salaatu salaam wax wala muy tibbee àtte ci lu yonent bi aleyhi salaatu salaam wax waaye duñ la diw nee na loolu rek ci kaw parce que mooy diw waaw déet ñoom bi ñu doxe loolu kon mooy nag ñooñu bu nee da ngeen a am ak ñoom xëccoo àtte bi desee leer bu boobaa nag farudduuhu waaw ilallahi wa ilar rasul ko delloo buur yàlla na ngeen dem ci buur yàlla ak ndawam bi subhaanahu wa ta'ala sallallahu alayhi mu daal di leen àtte waaw bu ngeen demee foofu nag foofu lañ leen di mu àtte leen nag jox leen li nga xam ne mooy dëgg-dëgg àtte bi kon mooy gis nga kon imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi moom kon xam na ne lii wér na que ne Seydina Abdullah ibn Xudaafa yónni nañ ko sariya bu mel nii Alqama ibn Mujaziz bii ñu nekk nag nga ne ma léegi nag waxal ci moom moom moom sari ndax bii man la imaamul Buxaari bunt bi mu ko tuddee dane waa Alqama ibn Mujaziz nga ne ma mais tuddul kiiwam nga ne la xoola imaam kii dafa solo muy nettali euh, Seydina Alqama bi imaam Abu euh, abu sa'id alxudri te nettali bi waxoon nañu ko hein bi nga xam ne ci lañuy wax euh, tarjama seydina abdallah ibn xudaafa sahmi radiyallahu taala anhu euh, kii dane euh, abu sa'id alxudri radiyallahu taala anhu Sa'd ibn Malik ibn Sinaan da dafay nettali ne moom dafa bokkoon ci benn sariya boo xam ne yonent ba lay saar saa mu ko yónni moom ci la woon waaw moom bokkoon na ci sariya boobu nee ki nga xam ne nag moo ko jiite woon yonent ba lay saar saam dafa jiite woon kan Alqama ibn Mujazziz Alqama ibn Mujazziz la waxoon mu jiite ko léegi nag bi mu ko jiitee fan la leen yónni woon ci ay nit yoo xam ne ci xabasa yi lañ bokkoon gisante woon ak ay waa Judda mooy Judda xam ngeen ko Judda fële ci Arabie saoudite léegi mooy siiw na ngir lan mooy ca côté tafes ga ngir gaay yi ñoom ñoom ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu daje ngir man a forme kii ab ab armée dal ci julli ñi léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di leen fa yónnee hein euh, yónnee fa Alqama ibn Mujazziz ci wenn ars armée mu ne moom Seydina Abu Sa'id al mu ne biñ demee ba ci yoon bi hein demee ba foofu fekk ci géej gi fa ñu jaar ci géej gi ñu xuus géej gi gaa yi daw nee na fa lamma raja'a ta'ajjala ba'du al-qawmi ila ahlihim fa adina lahum fa ta'ajjala Abdullah ibn Hudhafa sahmi fa amarahu ala man ta'ajjala mu ne wa kaanat fiihi du'aaba Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nag bi xam ne ci lañ boom gaay li daw nañu noon yi daw nañu mu am nag ñu yàkkamti ngir bëgg a ñibbi ci armée bi comme que def nañ li leen war ngir bëgg a teel a ñibbi ci seen dëkk yi mooy dellu ci dem ci seen seen seen seen waa kër léegi nag bi mu demee noonu kii ne bon Seydina kii tamit Euh, euh, euh, fekk Seydina Abdullah ibnu Xudaafa moom it bokk ci ñooñu comme que ñoom dañ leen mooy bu ñu yàkkamte ñoom comme ñoom ñooy jiitu ji comme que nag moom a ibnu Mujazziz la Yonent bi sallallahu alayhi wa defoon mu jiitu te ñii ñoom yàkkamte nañ bëgg teel dem avant armée bi yëpp léegi mu wax Seydina Abu Sa'id Abdullah ibnu Xudaafa radiyallahu ta'ala anhu mu daal di jiite ñooñu parce que il faut nga am jiit saa su ne saxaaba yi radiyallahu anhu allahu akbar njiit tout le temps dañuy am njiit léegi euh, mu yebal ñooñu ñu jiitu ji mu def Seydina Abdallah ibn Hudhafa as-Sahmi jiite leen mu ne nag wa kaanat fiihi du'aba moom nag dafa newoon koo xam ne genre luñ naan dafa amoon côté côté côté comique il avait un côté comique mooy dafa xawoon na nekk farceur tamit ci yenn yi mooy koo xam ne day reetaan loolu ñi mooy day def leen nga foog ne waa jilee séeréer ndekete yoo day kaf <laughs> mu ne fa nazalu bi ba'd tariq wa waaw nee na biñ taalee benn safara ngir jaaru ci mu ne leen azamtu alaykum illa tawaasabtum fi hadhihi an mu ne nag jël naa ci yéen décision bu ferme digal naa leen lu dul ngeen gaaw njëkkante leen dugg ci biir safara si ah fa qaama ba'du al-qawmi fatajahazu hatta dhanna annahum waasibuuna fiha fa qaala ijlisu innama kuntu adhaku ma adhaku ma'akum nee na bi ba am ñoo xam ne ci gaa yi jóg nañu ba waajal ba ciy waaj a mu ne leen hee arrêté yéen tamit dama doon kaf rek ak yéen nee na fa dakaru daalika li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'u waaw ah, mu ne <laughs> mu ne ñu dikkal yonent bi alei saatu salaam diñ ñëwee ñu daal di koy wax mu ne leen képp ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp bu leen ko topp lii laa leen waxoon lii laa doon jamono jooju ne moo tax euh, mazhab yi am ci euh, ulama suufiye yi ñenn ñi comme sëriñ bi lum la digal ne sëriñ bi taalibe bi daa war a def même bu dee ne liñ ko digal ci biti nii day ko gis ne lii ak mooy yàlla la mais na ko topp rek ñeneen ñi ne déedéet mooy ñi ne déedéet mooy loolu dëgër mooy ne yow waxuma ngay am doute ndaan est-ce que lu xaraam la am lu xaraamul la de mooy boo gisee ne lii même bu dee ne daf lay nattu mais na la nattu bu lay nattu na la fekk yow nga ànd ak sunna yonent ma lay sarsam moo ne man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'u ku leen que ñàkk julli yàlla bi gën a mag que li ko def yow ngay maa leen ko wax man nag je suis lu ay wax ay a ah, sëriñ diw la ma waaw sëriñ diw la sëriñ diw lu mu baax baax baax mbaaxam gi fan la ko jële sëriñ diw matul toq ci géeju yonent bi sallallahu alayhi wa ñun nag du ñu fi fekk du ñu fi bàyyi lu leer bëj lu leer dina leer jant njolloor muy xadiisu yonent mi alayhi salaam yi nekk ci saxiixay bi xam nga Ali xadiisam bii Seydina Ali ibn Abi Taalib ah mi nga xam ne mooy kilifaay kilifaay awliya mooy seen kilifa moom ci boppam moo ko nettali ne ba'atha an-nabi moom laa wax sànq euh, bu kiiwu Seydina bi nekk sa sa kii nu euh, saxiix Imaamul Buxaari hein mooy lan këne Seydina Ali radiyallahu anhu dane yonent bi saa dafa yónni benn sar sariya jiital benn ansaar yi mu digal leen ne yonent bi saa saam bu leen digalee na ngeen ko topp mu mer mu mer waa ji mer ne leen est-ce que alaysa foog naa firiwuma woon affaire bi sànq de waaw alaysa amarakumun nabiyyu an tuti'uni bi mu demee mu mer waaw mu kii rek mer après ne leen est-ce que ci bi saa salaatu digalu leen ngeen topp ma ñu ne ko waaw hein balaa kay fa qaala fajmi'u li xataban dajale leen ma ay matt nu mu gën a gaa yi dajale ay matt mu ne awqidu naaran fa awqaduha jafal leen ko mooy def leen ko jël leen safara si ngeen daal di koy ñoo mat yi ngeen taal ko ñu taal ko fa qaala mu ne leen udxuluha fa hammu mu ne leen dugg leen ci am ñoo xam ne na demoon nañ ba ciy bëgg a dugg wa ja'ala ko baax ba'dan ñeneen ñi nag téye ñi ci des am ñeneen ñu téye ñi ci des ñeneen eh ne leen farar naa ilaan ilan nabii minan naar ñun dañoo daw daw dem ca mbon gañ newoon lañ jóge daw shirk gañ newoon bokkaale yàlla ñàkk gëm yàlla gañ newoon dañ koo daw ilan nabii jëm ci yonent bi alayhi salaam ngir lan minan génne safara mooy dañoo daw safara ndax la ñu newoon mooy safara képp koo xamante ne jaamoo yàlla mooy ci safara nga ne képp koo xam ne gëmoo yàlla mooy yow fa nga ne safara nga ne waaw mooy ci safara nga ne kon mu ne leen euh, ñun dañoo daw ñëw ci yonent mi alayhi salaam daal ndax suñu borom moo ne fa firru ila daw leen jëm ci yàlla daw ci yàlla nag jëm ci yàlla mooy daw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa firru daw leen ila jëm ci bon suñu borom subhaanahu wa taala kon loolu la ñu daal daw nee ñun dañoo daw moo ne fa firru daw leen ila waaw daw leen jëm ci yàlla daw ci yàlla mooy daw dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ne ñun ñun eh, ñeneen ñu téye ñu des ne eh eh, eh eh attention ñun dañoo daw jóge ci safara daw ñëw ci yonent bi alayhi salaam ngir mucc safara léegi kon ñun nan lañuy ñuy digalee ñu dugg safara nag waaw mu ne fama zaalu dañu nekk ci loolu xatta xamidati naar ba ni safara ji di giife daal di fay fa sakana ghadabu naka la safara si fay tombeeg seen njiit boobu bokkoon ci wàllam sax meram giif mer giif mooy mu wàcc mu sedd mu ne fa balagha nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ko yonent bi alayhi salaam ba ñibbisee mu yëg ñu yëgal ko mu ne law daxaluha maa xaraju minha ila yawm wa ta'atu fil ma'ruf am na kenn inna wa ta'atu fil ma'ruf yonent bi alayhi salaam biñ ko ko waxee mu ne law daxaluha gis nga bu ñu duggoon safara soosu hein maa xaraju minha dootuñ ci masatee génn ilaa yawmal qiyaama ba yawmal qiyaam duñu génn ci safara soos mu leen di lakk ne leen wa taatu toppaate fii maaruf ci njekk lay doon njekk lool mooy alquran ak sunna ku la woo ci lu wuteeg loolu da ngay bañ koor gi ñu nekk ku la ne bul woor nee ko jàllal fële kun hunakar sa way soit là man damay woor léegi da ngay alkook bàyyi ko mu wax lu ko neex da ngay yow di nga torox wax naa la toroxi wolof du dara alkandey wolof du dara ñoo la nar a dóor kuur kese tous ñoo la bëgg assassiner mais bu dul loolu dara ak xonjom laaj daal di lay jaar ci wàllu baatin loolu kese la loolu kese mooy mbir mi mais dara du la dal tous du la dal yow jàmb kese ngay am insha yow naka lañuy bàyyee moo tax képp ku ñu wax loolu moo tax boo xamul nag dañ lay tiital am na awaam yu bari bëgg nañu génn ci yenn caaxaan yi mais ñemewuñu amuñu fit bi parce que nag amuñu xam-xam fit fit day am na xam-xam fituk neen noonu rek du dem moo tax ku am xam-xam day am fit boo seetloo ku am xam-xam day am fit parce que moom mais c'est normal yow ci àdduna bi gaa yi ci lëndëm lañ ne buur yàlla bi nga xam ne mooy tànn di di di di di gindi ku ko neex mu gindi la jox la jant ne la niira niital saw yoon ngay dem mais kooku waa ji nekk ca gannaaw ca biir mbalka ya saway ca suufu teen yu lëndëm ya naan la yow def attention di nga kooku yow est-ce que kooku kooku diñ ko gëm boo dee nit kooku diñ ko gëm boo dee ko xellu hein est-ce que boo dee ku xel ku nekk ca teenu lëndëm ya dina la fekk yow nga nekk ci yoon wi ah yor sa sa làmp bu leer bu la sa borom jox ngay niitu di dem moom mu nekk ca lëndëm ya sax mënoo ko gis moom sax mënulaa gis ndax fa mu nekk ak yow fi nga nekk dafa sore mu ne yuuxu naan la di alku da yow dinga dugg ci kàmb nga koy gëm comme ni nga loolu nag mooy yow moo tax. ci am xam-xam nag noonu la moo ko mooy misaalam waaw kooku buur yàlla mooy ki nga xam da koy defal yem yamshi bi waaw loolu la loolu mooy misaalam waa jooju moo tax képp koo xam ne da nga koy woo da da lay menacer bàyyi ko mu menacer la dara la la manul dara dara ay ñii di woo ñii ñàkk julli daa am fu ñu ko teg teguñu ko fen teguñu ko fenn teguñu ko fenn kantaa diwa leen ko digal mooy loolu sax moo dul dëgg kan moo leen ko digal ban sëriñ bu mat sëriñ moo taxaw ne bu leen julli kan lañ gis kan lañ gis moo leen ne bu leen woor kan moo gis bu leen génne asaka kan moo leen gis mu ne leen bu leen dem màkka seen màkka ji def leen ko ci dëkk bii loolu kan moo leen ko wax ane kan moo leen ko wax ak ku leen dañ naan loolu de façon amul ñoom ñoo ko waxal seen bopp mais même buñ nag table woon sax ne dañ leen koo wax mais wax jooju duñ ko bàyyi xel wax jooju duñu ko bàyyi xel pour pourquoi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam suñu borom nan lay waxe wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila ak ak màkk képp koo xam ne am nga possibilité bi benn yoon ci saw dund mu leer nañ yeneen ci aleyhi salaatu wasalaam digle mbir mi ak ne nit ñi yaa ayyuhan naasu xujju e inna allaha qad amarakum bil hajj fa xujju yéen nit ñi buur yàlla moo leen digal ngeen aj aj leen ngeen naan diw nee na bu kenn aj nañu yem fii doy nañu màkka kenn na leen ko waxul diw waxu leen ko mooy tuuma yi ñu koy tuumaal dafa rëy sax mais dañ leen daan yéen li ngeen wax amul moo tax foofu la ñuy yem en plus sax yéen buñ nattable woon wàcc ak yéen ci seen bases gi ngeen nekk ba ne sox loolu sax moo leen ko wax te wal ayaadu billah waxu leen ko du dëgg dañ naan mais ku wax loolu yi kenn du ko toog waaw parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne innama taa dëgg dëgg toppaate fii maaruuf ci njekk la ci alquran ak sunna waaw waaw man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'uhu jeex na ku leen fi digal mooy yàlla bu leen ko def waxoon naa la temps ku la fi kii nga am ñeenti soxna ab sëriñ lu man di doon naan la dalay may kenn nga juróomeel nga ne ko ah sëriñ man ñeenti la am mu ne xam naa am xam naa ko mu ñëw di wax man ñeent laa am nga nga mu naan xam naa ko jëlal juróomeel nga ne ko ah xanaa moo ci kenn mu ne bul wàcc kenn ndigal la nga ne ko nag loolu du ndigal ndugal la maa bañ day bañ man amarakum ndax lan amaraka bi ma'siya yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ciy digle keneen kuy digle ku nekk daa ak ndigleem daa war a topp nekk lu dul di jottali ndigleem yonent bi alayhi wasallam ko fi digle nag lu wutal loolu ñu teg ko fële ab kaa inan man kaan loolu lay naa ba Shafi'i doon moom la Imaam Shafi'i doon wax képp koo xamante ne maye ku fi moom daal fii ñépp xam nañ ne ah du ñu bàyyi waxu du ñu jàpp waxu kenn du ñu teg waxu yonent bi alayhi ngir waxu kenn ku man di doon waaw mu man di doon nag ku mu man di doon nag personne kenn ci génnul yow miy déglu ku sam xel dem kooku mooy ku mu man di doon ci la lu mu man di wax bu ñu xoolee mu wuteeg sunnaay yonent bi alei satu salaam kenn du ko topp te nag yow gis nga yow mi ko bañ topp dara du la ci fekk dara du la ci fekk ak wilaayaam rëy nag dara même bu dee mooy xutbu zamaan dara du la mënal dara parce que mbir mi tous la la mënalul ay loolu moo tax ak féex gi ci war a àndal c'est pas que diw mooy diw mooy diw ba tax moom bu nee lii mu leer ni lii yow waxu man waxu naa la du looy loo naan est-ce que kii na am kiiwul non loolu nekkuñ ci domaine loo xam ne chaque moo ci ne dut mais lu leer ku ñëw fekk ci baar ngeen mu ñëw ab nga ànd ab sëriñ mu dox ba romb baar dugg laaj sàngara bu dee sàngara jël yëngal ne la naanal dangay bañ ay day transformé wu soow bàyyi leen waxu caaxaan yooyu soow gën a yomb ba bière loolu rek yàq la loolu loolu kese yàq la waaw loolu rek yàq la te boo moywul kon yow da nga wax sëriñ boobu day mujj nekk sa fii wala te yonent suñu alxuraan neewoon na wala tu'tu sufaha amwaalakum bu leen jël seen alal yi di ko jox ñi nga xam ne dañoo des waaw bu leen jël seen alal yi di leen ko jox waaw bu koo xam ne day fekk loo xam ne mën na koo jënd ay centimes wala deux cents francs mu dem jënd ci loo xam ne 5000 lay jar ba pare ni da koy transformer mu nekk liy jar 200 kooku kan mi baax na est-ce que baax na. moo tax waxi caaxaan yooyu ngeen di bàyyi ku la fi wax naan ay kii dugg ci baar bi naan la jëlal naanal bismillah nga ne ko déet bismillah moom manu ci ànd bismillah àndul ak sàngara dara du la ci fekk ndax lan man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'u ku leen digal ak caay-caay mooy ak mooy yàlla bu leen ku leen digalul mooy yàlla bu leen ko topp waaw bu leen ko topp du tout waaw xam nga kon gis nañ xadiis Seydina Ali bi radiyallahu ta'ala anhu kan la ab ansaar yi la yonent bi alei satu salaam yoon gis nañ Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu te xadiisam bopp rawahu al imaamu Ahmad ak imaam Ibn Maaja ah ak kan imaam Ibn Xuzayma Ibn Maaja bi mu ko solowee wéral na ko imaam ibn Xuzayma soloo na ko ak imaam ibn Hibbaan wax nañ ko sànq ak imaam al-Haakim ah? ñoom ñépp soloo nañ ko ci yoonu Seydina Abu Sa'id al-Xudri mooy li ñu la wax sànq radiyallahu ta'ala mu ne Abdallah ibn Hudaafa yokkoon ci waa Badr wa kaana fiihi du'aaba voilà loolu te foofu dane intahaynaa ila ra'si ghazatina aw kunna bi ba'd adina li ta'ifatin min al wa amara alayhim ibn Mujazziz moom moo digal moom moo digal ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Hudhafa ngir mu jiite benn partie ci armée bi mooy fële dafa leeral ne mooy bañ xareek ñoom ba pare la ñoom ñuy ñibbi ñu yàkkamti après ci la jël benn parti ci armée bi ñu ñi njëkkoon a bëggoon a teel a dem mu def mu jiite leen léegi nag kon gis na ñaari version ngook yoo xam ne yu dëgër lañu di dëgëral imaam ibn al Buxaari ni mu tudde baabu sariyat Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi wa Alqamat ibn Mujazziz moom mi ko jiite woon al-Mudiji kon daldi di jël kële Abdullah ibn Hudhafa bi ñuy ñibbi mu jiital ko ñi ñi nga xam ne ñoom mooy ñi bëggoon a yooru teel a dem ci la xew-xew boobu amee ci riwaaye Seydina Ali bi mu ne waa yi la moo tax boroom xam-xam yi ab ansaar la waaw eh, am moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci nettali yi ñetti mooy kon da ngay gis mais sariya bi mu demee nii sariya bi ku ko jiitoon Alqama moo ko jiitoon wala ansaar yi bi wala Seydina Abdullah bu dee ne bi gis ci ñoom Seydina Ahmad imaam Ahmad rahmatullahi bu doon ne Seydina Xuda euh, euh, Abdullah ibn Xudaafa ak Alqama ibn Mujazziz kese la radiyallahu anhuma mooy mbir mi leer na kon mooy yonent bi Seydina Alqama la jiitaloon bi mu demee bi ñuy ñibbi ñi bëggoon a dem mu jiital ñooñu Seydina Abdullah ibn Xudaafa jiite bu Seydina Ali bi noo koy def ne waa ji lansaar yi la lay wastaamala rajulan min al ansaar ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sariyatan wastaamala rajulan min al ansaar nooy def loolu yeneen ma sa sam na def ki ko jiite woon benn waay bokkoon ci lansaar yi lan ngay def ak loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi am ci ay sóobu waay ci nettali yi ku mel ni euh, imaam Ibnul Qayyim moom dafa gis ci euh, nu mu tudd Zaadul Ma'aad bi yadi xayril ibaad bi mu tuddee sariya bu Alqama bi fi mu def faslun dhikru sariyati Alqama ibn Mujazziz al-Mudliji ila al-Habasha sanata tis'in fi shahri Rabi'il aaxar loolu jotuñ ko woon a wax tamit mooy ci Rabi'ul aaxar lañu ne ci la xewoon ci neuvième année bi bi mu nettalee loolu ba pare nettali li waxoon sànq que ne ku leen yonent ma lay sa sam ne ku leen digalati ku leen digal seet seen Abdullah ibn Hudhafa taal leen taal mu leen dugg bañ taalee di ngir jaar mu ne dugg leen ci gars yi dem bay dugg ma ne eh, eh, eh, arrêté ndam doon faw ko ak yéen rek ñu wax ko yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'u ku leen digalati mooy yàlla bu leen ko topp après imam ibn al-Qayyim mu ne qultu fi sahihayn an Ali ibn Abi Talib mu indi xadis bi ñu wax sànq bi nekk ci sahih imam al-Bukhari ak sahih imam Muslim ibn al-Hajjaj kene foofu ansaar yi la waaw mu ne wastaamala alayhim rajulan min al-ansar foofu sayyidina Ali radiyallahu anhu dane xadis bi nekk ci sahih ni que ne benn waay la ci waa Ansaar waaw léegi nag bi mu demee noonu imaam Ibn al-Qayyim mu ne fa haaza fiihi anna al-amiira kaana min al-Ansaar mu ne ah xadiis bi da nekk ci Saxiixayni dañ ciy gis ne bu Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ko ne ki jiite woon ci waa Ansaar la bokk wa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi amara que ne yeneen bi alayhi salaatu salaam mooy ki nga xam ne moo ko jiitaloon moom lamsaar yi bi wa anna al-ghadaba hamalahu ala dhalik que ne tamit mer moo ko poussé woon ci mu wax gaa yi nañ taalut taal bañ taalee mu leen dugg leen ci. mu ne wa qad rawa al-imaamu Ahmad fi musnadihi an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu mu ne imaam Ahmad solo na jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas ci wax jim naan atii'u llaha wa atii'u rasuula wa ulil amri minkum suuratu nisaa comme niñ la ko waxoon sànq. mu ne aaya boobu yonent ba suñu boroom subhaanahu wa taala naan topp leen euh, buur yàlla topp leen ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne ñooy boroom mbir yi ci yéen mu ne nazalat saydna abdullah ibn abbas ne nazalat fii abdullah ibn xudaafa ibn qays ba'athahu rasulullah fi sariya mooy kene Seydina Abdullah ibn Hudhafa la wàccoon yonent bi alayhi salaam moo ko nëwoon ci sariya loolu mooy imaam al-Bukhari ak imaam Muslim soloo nañ ko te sànq wax nañ la ko ci tafsiru suuratu nisaa imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi tudd na même càll même na hadis bi Seydina sëriñam bi imaam Ahmad soloo na ko noonu beneen bokku taalibeem bi di imaam Ahmad di imaam Muslim it na ko léegi nag imaam Ibn al fa imma an yakuna waaqi'atayn aw yakuna xadiisun xadiisu Ali huwa al-mahfuuz wallaahu a'lam Seydina eh, léegi eh, bi mu waxee lii lépp imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi mu ne fa imma an yakuna waaqi'atayn lii nag amaana kon mu nekk ñaari mbir quoi muy ñaari xew-xew yu wute mooy ne sariya bu Seydina Alqama ibn Mujazziz bi nga xam ne ba mu jiitalee Seydina Abdullah ibn Hudaafa mu ne woon gaa yi dugg leen ci taal bañ doon jaaru mu ne lool soit muy boobu ak beneen nettali muy bu Seydina Ali bii li mu wax ne ansaar yi la ndax dañuy gis ne kon bokkuñ ah mu ne soit lool la wala mooy ñaari nuroo lañ wala sinon que ne rek xadiis Seydina Ali nag mooy li nga xam ne mooy moom lañuy ñuy jàpp moom la ñuy takk. mooy li nga xam ne parce que ci saxiixay di la ne ala darajati sihha waaw fi gën a kaweloo maanaam xadis bu wér muy xadis boo xam ne dafa bokk nekk ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnul Xajjaaj mu ne kon ñaar yu soit rek que kon mbir mi day nekk ñaari événement soit mu nekk ñaari événement sinon bu Seydina Ali bi radiyallahu anhu que ne waa ab ansaar yi la boobu mooy nekk ci boobu mooy nekk ci kaw boobu la ñuy boobu la ñuy jiital loolu la imaam Ibn al-Qayyim wax rahmatullah alayhi moom dafa kon jeng que ne kon mbir yi dañoo ñaari événement yu wuute lañ euh, léegi imaam Ibn al kii euh, al-Hafiz ci boppam rahmatullah alayhi Ibn Hajar moom Kantaa moom. Euh, moom dane bi mu nettalee moom moom daf ko jaare beneen affaire moom ci sabab yi la jaar sabab yi mooy boroom xam-xam yi yi rapporté affaire bi li wax ne lool moo waraloon sariya bi mu ne wa dhukira anna sababaha annahu balagha annabiyya anna naasan min al habasha taraahum ahlu judda fa ba'atha ilayhim Alqama ibn Mujazziz fi rabi' al-aaxar fi sanati tis'in fi thalaatimi'atin fantahaa ilaa jaziratin fil bahr falammaa xaada al-bahra ilayhim harabuu falammaa raja'a ta'ajjala ba'du al-qawmi ilaa ahlihim fa amara Abdallah fa amara Abdallah ibn Hudhaafa alaa man ta'ajjala mu ne moom imaam ibn al-Qayyim imaam al-Haafiz ibn Hajar al-Asqalaani rahmatullahi alayhi moom feneen la jaar moom ci sabab yi la jaare dane tudd nañ ne sabab yi de li ko waral mooy li ñu waxoon sànq ne ay nit ñu bokkoon xabasha ak ay nit waa judda dañoo euh, dayee gisante ngir bëgg a daal ci julli ñu yonente mi aleye saa salaam yónni fa sayyidina Alqama ibn Mujazziz radiyallahu ta'ala an al-Mudli yii ci Rabiul Axir mooy liñ tuddoon sànk après ñëw bañ demee euh, xuus ndox ma dañ ñëwee ci ci île après ñu xuus ndox ma gaaya daw ña bëggoon a teel a ñibbi ginnaaw bañ paree xare bi mu jiital leen Seydina Abdallah ibn Hudhafa après radiyallahu ta'ala anhu bam la leen dugg leen ci euh, safara si ainsi de suite mu ne wa dhakara ibn Ishaq kanta imam ibn Ishaq rahmatullah alayhi dane anna sababa hadhihi al-qissa anna Waqqas ibn Mujazziz kaana qatala yawma dhi qiran ha fa araada al qutila yawma dhi qirat fa araada alqamatu ibn mujazziz an yaxuda bi thaarihi fa arsalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi as-sariya mu ne kanta imam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi dane Waqqaas ibn Mujazziz di frère Seydina Alqama ibn Mujazziz dañ ko rayoon ci xare dhi qirat bañ ko faatee nag Alqama ibn Mujazziz bëgg a jël sa revanche yonent ci ña ko faatoon yonent bi aleyhi salaatu salaam nag daal di ko yónni ci armée bii ci sariya bii imaam alxaafis mu ne qultu wa hada yuxaalifu ma dakarahu ibnu Sa'd mu ne lii nag wuute na ak li imaam ibnu Sa'd wax waaw mu ne mooy lii ndax imaam ibnu Sa'd moo wax bu njëkk bi te tamit waxoon nañ la ñu ko solo woon tamit ci imaam Abu Sa'id al-Khudri anhu mu ne lii nag suwaa li wuute nañ nag suwaa ñu boole leen bi an yakuna al bi am rey ni waaw mu ne wala mbir yi daal digal li nekk ci ñaari mbir waaw mooy ne yonent bi alei satu salaam yónne Alqama ibnu Mujazziz parce que waa Habasha dañoo kii woon mu mu topp mu mu mu dëppoo waale ak ne dafa bëggoon a jël revanche waaw eh? waaye loolu mooy ci côté Alqama ibnu Mujazziz waaye da gis ne imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah mooy bu doon bii rek bii imaam euh, euh, Ibn Ibn euh, Ibn Hajar di wax sax loolu taxu ko taxu wuute bi taxu koo demee noonu mooy loolu simple na ndax benn nit ki la muy Alqama ibn Mujazziz loolu simple na mooy li wax noonu man naa nekk que ne yooyu yëpp a daje mais wax ju du loolu wax ji fi mu nekk mooy bu doon Seydina Alqama ak Seydina Abdullah ibn Hudhafa comme ni ñu ko waxee sànq loolu doon na réglé wu radiyallahu anhu mais ansaar yi bi Seydina Ali wax ne moo jiite woon mbir mi. te ñaar ñi kenn du ci ansaar yi nag loolu moom nu ñu koy def parce que waa Banu Mudlij bokk noonu ci wàll ansaar baax na ba yonent bi alayhi salaatu ba muy gàddaay la romb seen dëkk ba côté yooyu Suraaqa fu mu jóge woon Medina la jóge woon déet moo tax Imaam Ibnul moom ne soit bon ñaari sariya quoi wala bi ñu nootal bi nekk Sahihayni bu Seydina Ali jeex euh, Kantaa nag Imaam Ibnul Jawzi rahmatullah alayhi moom dafa dem fenn moom da ko gis leneen dane qawluhu min al ansaar wahmun min ba'd ar-ruwaat wa innama huwa sahmi <laughs> moom dane imaam ibn al jawzi rahmatullah alayhi abu bakr ibn al jawzi rahmatullah alayhi al hanbali dane non xadiis seydna ali bi radiyallahu anhu nekk ci saxiixayn ne yonent bi alayhi salaam ista fastamala ba'atha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sariyatan fastamala rajulan min al ansaar mu jiital kenn ci waa góoyenn góor ci waa lamsaar mu ne wax mun lii moom def defe la def def le la min ba'd ruwaati ci lenn ñi nga xam ne ñoo soloo mbir mi loolu kese la waaye wa innama huwa sahmi li am ba des waa ji bo du du non du bokkul ci waa lamsaar ci waa sahm la bokk te mooy kat mooy abdallah ibn xudaafa la qultu imam alxaafis bi muy nattali lii mu ne qultu nee naa wa yu'ayyiduhu xadiisu ibn abbas inda imam ahmad ci aaya bañ waxoon ne loolu dafa wàcc yaa ayyuhal ladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum mu ne nazalat fi abdullah ibn xudaafa ibn qays ibn adi ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fii sariya mooy loolu waaw ba pare mu ne moom mu ne mooy loolu day dëgëral li imaam Ibnul Jawzi wax que ne non loolu dafa juum mais sayyidina kii ne ruwaat yi kenn ci ñiy rawoon rapporté xadiis moo juum ne an rajulun min al-ansaar mais du lool waa Banu Sahm la boobu mu ne nag imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne te sariya boobu ba qad rawaahu xadiis bi rawaahu Shu'ba an Zubayd al-Yaami an Sa'iid an Sa'd ibn Ubayda xaala foofu mu ne rajulan waxul rajulan ne la ansaar dana benn góor rek la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni waaw benn góor la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni walam yaqul min al ansaar walam yusammi mu ne te waxul ne benn góor la ci waa lansaar te tudd ko waaw te lool mu ne imaam al Buxaari yi soloo na ko ci kitaabu xabaril waaxid voilà kon mooy affaire baa ngoog daal liñ ci mën a wax am na nag ñoo xam ne dañ ne non wala rek muy muy sax Alqama ak kii wala Abdullah ibn Sam sauf que rajulun min al muy comme que na Abdullah ibn Hudafa mooy mooy kon moo lamsaar foofu day gën a yaatu mooy du tekki rek koo xam ne ci waa lamsaar la bokk mais moo koo xam ne dafa doon dimbali suñu yonent bi alayhi salaatu salaam di dimbali borom bi di dimbali yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne kon loolu daal am nañu ko boolee noonu waaw ne Sahmi la. waaye dañ dafa wax lamsaar ndax moom dafa nekk ñi nga xam ne dañuy jàppale mooy ci dafa nekk maanaa boo xam ne bu gën a large la këne rek mooy ku dëkk waa lamsaar mais li mu fa jublu mooy koo xam ne nasara rasulallah fil jumla comme li waawal xaafis wax loolu nag moo tax moom dafa jàpp ne mbir yi li mu jeng jëm mooy mbir yi dafa mbir yi xew-xew bi dafa bari euh, mooy lum ci man di doon daal mbir màngo lii lu naqaree lu naqaree lijjanti la mooy lu naqaree nootal la nootal benn ci kaw nootal benn ci kaw beneen day naqari waaw parce que soit imaam Ibnul Jawzi moom neex nga def ni moom mooy nga nga topp li wax ne dafa juum bu boobaa c'est réglé sauf que boobu am na leneen mooy Alqama ibn Mujazziz yi ne moom lañ yónni te bële mooy tamit am na ci Seydina Abdullah ibn Abbas ne ne yonentu Yàlla saa sam yónni kële mooy le fait que mën na nekk le fait que comme que moo yónni amiram te moom yonentu Yàlla saa doon na wax comme ni mu ne sax yi man ataa amiri faqad ataa kooku ko topp ki ma digal ki ma xam ne maa ko def mu jiite leen man nga topp kooku topp na ma dëgg-dëgg bu boobaa ñu ne kon affaire bi lenn la lan lañuy wax dañ naan ah kon mooy ne le fait que Mujaziz non Alqama ibn Mujaziz daal koy jiital mu ngi mel ni yonent ma lay saa moo ko yónni loolu mën na nekk loolu wala rek mu nekk sariya boo xam ne beneen la bu ko yónni wallahu taala bu mu yónni seydna Abdullah ibn Hudhafa as wallahu taala a'lam kon loolu mooy sariya boobu am kon ci selon ci sha sha ci ban ci rabiul aaxar kon tey gis nañ lan gis nañ sariya bu Qutbat ibn Amir ibn Habida imaam ibn Sa'd nee ci safar premier mois ci wee at mi ci juróom-ñetteelu juróom-ñeenteelu at mi neuvième année bi ci gàddaay yonent mi aleyhi salaatu salaam ginnaaw bi ñu gis sariya bu Seydina Dahhaak ibn Sufyaan al-Kilaabi boobu ñu ne lan mu ngi am ci rabiul awwal muy weer wi nga xam ne mooy weeru gàmmu après boobu euh, muharram bi kon la kii muharram bi gisoon nañ ci jataay bee weesu gisoon nañu ko muharram bi ban sariya lañ gisoon ci jotaay bii ñu weesu mooy bu Seydina Uyayna ibn Hisn mooy boo jëlee par al Muharram si xadis mooy ci neuvième année Uyayna ibn Hisn Safar we moo ji tegu Seydina Qutba ibn Amir ibn Hadida bi nga xam ne moo ci tegu di Rabiul Awwal kat sariyatu ad-Dahhak ibn Sufyan radiyallahu ta'ala anhu al-Kilabi bi ñu tegu muy Rabiul Akhir muy kan sariya bu alqama ibn mujazzizin al-mudliji wala bu seydna abdullah ibn xudaafa xam nga seydna abdullah ibn xudaafa waxoon nañ la bi ñu doon gis tarjamaam boobu waxoon nañ la sariya bi ku mel ni imaam ibn sa'd nee na ci neuvième année bi la xew moo tax ñu ne woon dañ koy gis fii te tamit gisoo loolu comme dañu ne woon tarjama seydna alqama ibn mujazziz moo tax kon tey sariya bi it gis nañ ko tey insha allah taala léegi seydina alqama ibn mujazziz di doomi al mujazziz radiyallahu taala anhuma xaafa boobu la bokkoon ci xaayif boobu la bokkoon ci xaafa gu ñu ñu gaay ñu aay ñi ci empreinte digitale voilà empreinte digitale lañ ci aayoon voilà ah. am na nag ñuy nettali ci sanad bu wérul jële ci seydna abdullah ibn abbas këne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam bi mu demee ghazwatu Tabuk moom mii seydna alqama yónni na ko ci benn sariya Palestine mu dem Palestine waaw ngir xare foofale ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala alayhi salaatu moom seydna alqama bii dañuy nettali bi sanadin da'if que ne Omar ibn al defoon na ko tamit mu jiite woon ci xare yooyu doon am foofale ca Sham ca Palestine waaw ah, nee nañu tamit que ne Omar wala Seydina Usman xareloo na ko ci géej gi mooy mu dem ñu xuus géej gi mooy jaar ci géej gi ngir xare ji moom Seydina. Alqama ibn Mujazziz waaw radiyallahu taala anhu al nag nee na nee na ci ku ne xalifa Seydina Omar mu Alqama ibn Mujazzizin al-Mudliji fii jayshin ila al-Habasha fii bahrin fa usibu mu yónni leen ci benn armée boo xam ne ngir ñu dem dal ci éthiopiens yi ci xaba waa xabasa te boo booy xeex ñoom mooy foog nga jaar géej nee na nag ah, fa usibu ñu daal di leen jàpp ñoom ñépp ñu daal di leen mooy ñu daal ñoom ñépp ñu daal di leen faat ah, nee na fa ja'ala Umaru ala nafsihi an la yaxmila fil bahri ahada Seydina Omar jël décision ci boppam que ne à partir de comme que sariya bi dem nañu ñoom ñépp kenn ñibbisiwul bisiwul géej gi lañ lap wala lu mel noonu nee na mu ne dootul yónneeti kenn euh, muy dem di xare ji dem ca géej ga loolu la imaam al wax bi sanadin da'if kon selon moom kon mooy l'an vingt la génn àddina waaw imaam ibn Sa'd taalibeem bi daal dina koy eh, eh, tudd eh, ci Hisham ibn al-Kalbi mu jëla ko ci al-Kalbi bi sanadin boo xam ne da'if bu da'ifa da'if al moom da'if kon ci kaw noonu insha allah kon ñoom ñu ne kon ci seen kaw wax yooyu que ne moom Sayyidina Alqama ibn Mujazziz radiyallahu ta'ala nee na sax ba mu génnee àddina am na ku ko Jawaash al-Uzri da doon martial mooy di tudd baaxu ki nga xam ne ñoo génn àddina ci wax jam doon wax naan inna salaama wa xusna kulli taxiyatin taxdu ala ibn mujazzizin ala wa taruux inna salaama wa xusna kulli taxiyatin taxdu ala ibni mujazzizin mu ne inna salaama dëgg-dëgg jàmm wa xusna kulli taxiyatin ak rafetu bépp mooy mooy nuyoo ak gin jaa rafetu nuyoo hein taxdu dina xëy alam ni mujazizin wataruuxu day xëy di gont ci moom mooy di ko ñaanal jàmm biñ leen faat nañ leen nii yàlla na hein buur yàlla miy jàmm waaye buur yàlla mii nga xam ne mooy du salaama mooy muccal ku mucc ku ne yal na leen def yal na jàmmam jooj ànd ak ñoom yal na leen defalu mucc wa xusnas ak rafetaay kulli taxiyatin gën jaa rafet ay nuyoo yal na nekk di xëy tey gont ci alam ni mujazisin ci kaw seydina alqama ibn mujaziz almudliji radiyallahu taala anhu wa an abihi wa an nabihima wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma